moo tax fii al amash fii même taalibe bi la moo ne Aba Zabyaan man dégg naa ko muy nettali di jële ci benn góor ci waa Ansaar an mu jële ci Muaaz kon ñoo xam ne rib diina ngo qaala mu ne aqbala Muaaz min al mu ne Seydina Muaaz dafa jóge yaman fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ra'aytu rijalan gis naa ay góor yoo xam ne dañuy sujootal ñeen ñi dañuy sujootal ñeen kon est ce que ñooñu nag wax dëgg yàlla nag ñuy sujoot ay góor ñu ku ñu mën a nag ci am mbindeef yow yonent ma lay saar nag ñu sujootal la nag moo ëpp moo moo gina yeey bu amee kenn ku ñu war a sujootal mais yonent ma lay saar-saam comme que ñee dañuy sujootal seen ñee mais bàyyil kon ñu ñu lay sujootal ndax man nañ laa sujootal mu ne mukk bu ma amoon kenn ku mooy digal ci mbindeef yi mu sujootal kenn ki may digal mooy ndaw si mu sujootal boroom këram jigéen ñi ñoom moom ñi ñi ñi ñi ñi ñi mbëllee seen boroom kër yi di jël seen baaraam yi di leen ko teg ci bopp ci jë puus puus ñoo ñoom waroon nañ leen a waroon nañ leen na na xamal lu ñu xamul nga ne ma waaye yow yow sa hadis bi daa dëgër ba nga ciy nekk di wax nii bon doo sukkandikoo lu dëgër baal femme bi mu puus bopp waa ji nga naan lan bu waa ji de nee nag ma ne la xoolal yow yow xanaa amook taalibi <laughs> ah nan la ñuy waxe bu waa ji de ko ne xamoo ni ngay waxe mbaadu yow taalibi amoo ci lu bari ah nga ne waa bu defee lu mu war a def nag nga ne bu defee lu mu war a def noonu lañ koy lijjantee ma ne la waaw kay nañ ñëwaat sax yow sa xadiis bi kon waaw ñu ne la nag kon gis nga fii kon mooy xadiis bi xoolal kon dañuy xam ne xadiis bi dafa am koo xam ne mubham la comme li moo tax al imaam al xaafis Kasiir bi mu comme lii ci al bidaaya wan nihaaya dane faqad daara ala rajulin mubham xadiis bii nii ne yaman mooy xadis bi utile mooy xadis bi nekk yaman la jóge la mu Muaz jóge gis yonent ma aleyhi salaatu saam ñëw ci yonent ma aleyhi salaatu saam naa ko gis naa ay góor yu sujjóotee ni yooyu yaman la tudd te gis nañ ceen càllale mooy mubham dafay am même bu dee bi ci kaw li ñuy leeral ne mubham am na fa mooy ne même taaliba bi di imaam al amash moo ne sama sëriñ bi ma ko jële woon mu ne an Muaz dégg naa ko benn bés mu ne muy nettali affaire bi ne mu ngi ko jële benn góor ci lamsaar ñoo xam ne mubham la te mubham day bokk ci liy da'ifal xadiis ndax xamuñu kooku ku wóor la wala ku wóorul la kon xadiis bi wérul bi naan yaman bi tudd turu yaman ne yaman la jóge moo tax mu ne faqad daara ala mubham wa mithluhu laa yuhtaju bi laa siyama wa qad xaalafahu ghayruhu min ash-Shaam kadhalika al imaam al Kasiir rahmatullah alayhi mu ne nag xadis boo xam ne day wër-wër loo ca càllale ba ku ñu xamul wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mooy koo xam ne ci càllale bi koo xam ne ci ñu toxal wax ji la ñu toxal mbir li waaye kenn tudd ko xamuñu kana hein mu ne wa mithluhu ku mel noonu laa yuhtaju bi kenn du kenn du appuyé wu kenn du sukkandikoo ci lool laa si yamaa rawatina waqat te dëgg-dëgg teg ci xaala xaalafahu dafa wute mooy Abu Zubyan an rajulin an rajulin min al ansar ne yaman la jóge woon mu ne ah, ah, ah, rawatina à fortiori am ñoo xam ne ñoo ko man ñoo dafa wute ñoo xam ne man yoo taddu ñoo xam ne ñoom dañuy sukkandikoo ci ñoom ponkal yi moo tax xadiis bi wér na de xadiis bi pas xadiis bii nii bi ne yaman mais wér na ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaamu ahmad soloon na ko ci càllale bu wér mu Seyna Muaz fef ko foofu waxul yaman la jóge ñooñu ci càllale yooyu dañ ne lamma qadima Muazun min ash-Shaami bi Muaz Shaam la jóge woon waaw dafa masa dem Shaam voilà xam nga wute na mooy sax contraire yaman waaw mooy ne Shaam la Shaam la demoon gis fa ñoo xam ne te loolu moom waa a koy def mooy waa Sham mooy chrétiens yi façon sujjóot yi ñuy defal seen gaay ah waaw si façon sujjóot yi nga xamante ne moo xam dañuy incliné wu ba ci suuf sëggal leen sujjóot lépp luy sujjóot dafa xaram ñu koy defal mbindeef moo xam sujjóot ci mooy sujjóot xam nañ ko ci jër ngay dóor yooyu dafa xaram waaw xam nga ko mel ni Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mu ngi koy dénoncer ci ci ci ci wenn ci mbind mi ah ci faakihatu tullaab faakiha la faakiha la bu ma juumul waaw foog naa foofu la faakihatu tullaab ah dama gëj xool affaire bi pourtant temps yi rek am na lu ma ci doon xool mais xooluma woon côté en mu ngi ko doon dénoncer ci loolu ci. Eh, sujóot gi taalibe yi sujóot ci ci ci euh, loxo yi sëriñ si nga xam ne kenn du ci wax dara te mu nekk lu bon mu ko doon denoo sama Seydil Hadji Malick ca jamonoom <laughs> mooy sujootal keneen ku dul yàlla moo xaraam yonent bi aleyhi salaatu bi wér na si yonent Seydina Muaaz Sham la jóge dafa jóge Sham xam nga chrétiens yi gis nga ni ñuy def bu la pape kiiwee ñëw sujootal ko kiiwal ko nii mu ne ñun dañ lay defal loolu parce que gis naa gars yi est-ce que mën nañ la koo defal parce que gis naa ñu koy defal seeni kilifa te yow nag est-ce que mën nañ la koo defal ndax nag yonent ma lay saaf saaf a yee nag ci loolu mu ne ma amoon kenn bu doon ne am na kenn ku may digal ne ko sujootalal mbindeef benn mbindeef bu may digal mu sujootal mbindeef ndaw si laay laay digal mu sujootal boroom këram kon yow mi doon wax sànq naan yow eh baal waa ji mu puus boppam waa ji waaye ndaw si mu puus bopp waaye ndax sa xadiis bi wérul dañ naan la xadiis bi wér na rawahu al imaamu ahmad waaw